masala bi ñu waxoon mooy maa hukmu bawle makulil lahm ana lan mooy àtteey ah, bàyyi ma yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp wax naa la nag loolu dañ koy gàttal ndax masala fiqhiya la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tere ci kitaabu tahaara imaam al buxaari rahmatullah yi def na buntu euh, ci kitaabul wudu boobu euh, def na fa baabu abwaalil euh, abwaalil ibil li jëm ci sawum li nga xam ne mooy gëléem yi léegi mooy ku bëgg lu gën a lu gën a gudd nag ci masala mi mooy dangay dem kon ci ci ci chara fiq yi chara kutubul xadiis yeeg fiq yeeg yooyu foofu lañ koy gën traité waaye ñun dañ ciy wax loo xamante ne mooy lu gën a gàtt loolu mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dañoo wuute ci est-ce que lan mooy àtteey alxayawaan almakulil lahm lan mooy àttey sawam ndax fii lan moo tax ñun po question boobu ñu posé ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam gëléem yi la boole ngir ne leen ñoom nañu naan ci soowu gëléem yi waaye boole kook sawu gëléem yi te gëléem animaux la boo xam ne animal la boo xam ne dañ koy lekk dañuy lekk yàppam léegi mu digle ñu naan li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, sawam loolu dañ naan la àtte boobu dafa am ñaari wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ngir gàttal muy ku mel ni maalikiye yi di waxu imaam Maalik di waxu tamit imaam Ahmad ibn Hanbal ak mbooloo mu bari min as-salafi min as-saxaaba te ci shaafi'iyya yi ku mel ni imaam Ibn Xuzayma ci ñi moom shaafi'i la mujj la la la la moom la mooy imaam Ibn Xuzayma shaafi'i la woon ak imaam Ibn al-Munzir mais est-ce que ci lañu mujj loolu wute la. am na ci boroom xam-xam yu ne noonoo ñoom dañu mujj ànd amatuñu benn mazhab mooy dañoo nekk mujtahidun boo xamante ni mutlaq lañu dépendratuñu ci loolu waaye dangay ngay dem ci Shafi'i yi ñoom ñu naan la imam Ibn Khuzaymah ak imam Ibn surtout imam Ibn al sax fa la wax di gën a ne këne moom ci ñoom la bokk na ko noon ku mel ni ñoom imam Ibn Hibban ñoom dañu ne te loolu mooy madhabu imaam Maalik imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mooy ne li nga xamante ne mooy xayawaa alxayawaanaat almakuli laxmu ñooñu seen saw loolu noonu dara newu ci mooy ne lu laab la lu laab la ak seen dem àll saw yi ak dem àll yi yi nga xam ne dañuy lekk seen seen al seen seen yàpp yooyu noonu yu laab la ku mel ni mazhabu ñi ci des mooy ñan Shafi'i yeeg Hanafiya yi surtout imaam mazhabu imaamu Shafi'i ñoom dañu ne euh, kii bi mooy dañu ne dafa da sawu yi e, xayawaanaat yi ñoom dafa dañu dañu dañu mooy laabuñu seen dem àll laabul seeni e, e, saw laabul dara laabu ci moo xam nag xaya mooy animal kon mooy bu dee yow bi ñuy lekk yàppam lañu ne moom moom ay ay ay dem àllam ak ay ak ay ay ay sawam ay tuur ndoxam yooyu noonu dara kiiwu ci mooy ne yépp laabuñu mooy kon yi ñu lekkul seen yàpp moom jaru na wax mooy ñoom ñépp la ko euh, waaye euh, bon pour indi dalilu ku ne waaye li gën a dëgër dañuy wax li dëgër mooy waxu Maliki yi ak ngiru imaam Ahmad premièrement mooy xadiis bii nii xadiis bii nii day wane lan këne ñoom seeni dem àll ak seeni surtout seeni saw bokk comme loo xam ne bu doon sobe la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko naan te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam moom moo dàq ne buur yàlla deful euh, li nga xam ne mooy pajum aw xeetam ci loo xam ne da leen koo tere ci loo xam ne najis la loo xam ne dafa sobewu bi ñu xamee lool nag lañu xam ne comme que ñii dañ koo defoon ngir ngir faju kon loolu euh, loolu noonu euh, day wone lenn que kon sawum géléem ak yi ñuy lekk ndax géléem ak yeneen yi kon ñoo yem foofu lañ koy xamee te tamit yeneen yi leneen yi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam da doon julli ci marabidul ghanam te wax na sallu fi marabidil ghanam julli leen ci géttu xar yi géttu xar yi lu fay am seeni dem àll dañ fay xaw di fa def yépp mu ne julli leen fa te yonent bi alayhi salaatu ci ajam gi géléem la yéegoon dugg ci masjidul haram bi muy aj nii ci géléem la yéegoon te gëléem moom du la ne man sama heure dem àll jot na te biir jàkka ji kaaba gi foofu noonu muy wër yo war mooy ne jamono ju ne manoon na faa manoon na fa lan dem àll manoon na fa tuur ndox bu doon ne dafa nekk loo xamante ne sobe la mooy ne e, xam ngeen ne moos kon yonent bi alayhi salaam du ko dugal foofu ndax heure bu ne mën na faa indi li nga xam ne mooy sobe soosu moom gëléem kon loolu ah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah, kon loolu la ah mu am beneen ah, mooy ne mooy. Eh, non nañ yem foofu ngir gàtt ndax sinon duñu pare après ndax dañu dese leneen loo xam ne foog ñu jeexal ko kon xam naa kon ci wàllu woowu loolu la mooy que ne li gën dëgër mooy ne euh, tuuru ndoxu lu ñuy lekk yàppam lu ñuy lekk yàppam mooy ne sobewuwul léegi loolu mooy lan mooy exemple li ñu joxe woon sànq li ñuy annonce affaire mooy yow boo newee fenn nga taxaw ci côté am xar mu jekk rek di saw saw mi tiis sa yére doo ko raxas ndax du sobe du sobe mooy ne du sobe jaru ko fu ñuy julli ci koo xam ne ñuy julli ci géttam di naan yonent ma saa saa ne gëléem ni naan leen naan leen ci sawum gëléem yi loolu day wan ne kon loolu ba pare mu dugal kii yi fële loolu ko day wane ne nag kon loolu dara newu ci loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu taala ci masala